sama borom mujji bu yow mi nga xam ne yow yaay kii nangu ñaan yàlla nañu yàlla nangul ñaan yii yàlla nañu yàlla may ñu ñu jëfee lii yàlla ñi ngi sant yàlla ci tàmbali gi ñu ko tàmbali ñi ngi sant yàlla ci yeggale gi ñu ko yeggale ñi ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ne teew nañ fi rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu woo ngir ñu mën a waxtaanee lii ñi ngi leen di gërëm infiniment wallahi alazim dafa mel ni ah, benn fardeau la boo xamante ne ah, dafa teg woon suñu kaw nga xamante ne lu ñu xamoon la suñu borom subhaanahu def na ñu teggi ko tegee tege ko ñeneen maanaam teggee nañ ko suñu suñu pardo ñun tegee nañ ko ñeneen waaw ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah bi mu ñu dëppee léegi lii kon nag lépp loo xamante ne lu ci euh, juumte la goo xam ne am na ci wax ci euh, du ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko jëlee wallahi ci ñun la ñun ñoo doyadi suñu xam-xam moo néew moo tax ci ñun la problème boobu am mais ñooñu euh, ñi ngi ñaan yàlla mu fayal ñu leen gën di fay voilà kon nag ñu ngi leen di gërëm tamit encore une fois di gërëm tamit parce que gis nañ ni ñëpp dañoo bàyyi xel bu baax wax ji yàlla nañu yàlla may nii ñu ko bàyyee woon xel mu may ñu ñu jëfee nu ko raw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam jazakumullahu anna xayran en uh, tout boo ba nga daanelee moom daanaka wax ji dafa jeex <laughs> loolu rek lañ mën a wax wax ji dafa jeex te amuñu luñ ci teg ek waaye du ñu def lu dul sant la mm. gërëm la ci vraiment waxtaan bi nga xam ni waxtaan nga ko fi ah, ñëpp xam nañu tey lan mooy zajrul xulub tubaab di ko wax objurgation des cœurs donc te yaakaar naa ni dafa tombe sax ak weeru koor gi di waaj a jeex ah, yaakaar naa ni bu ñu jógee ci weeru koor gi je pense que ni jikko yi dinañ gën a defaru incha allah incha allah jikko yi dinañ gën a defaru te te vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen nga xam ni mbokk yi jóge Lyon yëpp ngeen ñëw vraiment pour parce que xam-xam moom nit ki ñëw jóge ay def ay ay kilomètres i ñëw di la jox xam-xam loolu rek dafa raar parce que xam-xam normalement taalibe bi moo ko dem war a war a wuuti hmm. mais ku déplacé wu ñëw ba fii jox la xam-xam boobu donc euh, doo def lu dul euh, sant ci Yàlla ak euh, di ko ñaanal mm-hmm. ah te li mooy wane ni boroom xam-xam am na te mm-hmm. di ko teral tamit jaadu na te lu war la mm-hmm. parce que koo xam ni sàkku na xam-xam sonn ay ati ati ati ati ati ati at segam ki nga xam ni jàng na jàng na ba am teesam ba toog ci télévision bi ñëpp ni docteur ah gars yi jox ko vraiment ab gëdd ah borom xam-xam yi nga xam ne tamit jàng nañu jàll def seen dund gi yëpp di sàkku xam-xam ñoom tamit war nañ leen jox àq boobu di leen di leen di leen respecté di leen di leen di leen di leen jox tamit li nga xam ni ñoo ko yeyoo te li ngay xamal mooy li nga xam ni yow man dañ la koy eh, daf lay jariñ loolu la da lay jariñ eh, xam-xamu diine moom day jariñ yow man donc te loolu moom du ñu def lu dul euh, vraiment gërëm la ci bu baax Moustapha Mboup euh, di la ñaanal yàlla yokk xam-xam bi yaatal dënn bi te euh, vraiment lii moom dinañ ko dugal ci site internet bi te incha allahu ñëpp ñu bëri dinañ ci dinañ ci kii dinañ ci dinañ ci barkeelu incha allah dinañ ci dinañ ci profito ko defee xam naa moom ko defee peut-être que am nañu nga xam ne am nañu ay kàddu ñu ciy yëkkati wala ay question yoo xam ni ñu ko ciy laaj du mën a ñàkk te ku ko am tamit incha allah mën nga ko jox mën nga ko joxe sinon bu ko defee rek après mën nañ jox sunu euh, ajur euh, Serigne Ndong après moom mu sànni ci ay kàddu après def ñaan euh, ñuy yeewee ko di ñaan rek yàlla mi nga xam ni ah te lool loolu la bu fekkee moom tombé nañu ci guddi gi mm-hmm. malaaka yaa ngi nekk fii taxaw alhamdulilah waaw bu fekkee ñu ngi ci bis bi moom mm-hmm. te yaakaar nañu ni yàlla na yàlla nekk te malaaka yaa ngi taxaw di bind di bind di bind mm-hmm. donc euh, yiw yooyu yëpp yàlla na ko vraiment mu dugal ko ci base de données boo xam ne du défectueux du du yàqu incha allahu donc waaw voilà <laughs> wala dana nga xam ne moom yow ma xiyaamee rek mm. ñu dindi ko rek incha allahu mu jëriñ ñu ñun ñëpp mm-hmm. ko defee rek euh, waaw bu fekkee am na ay laaj euh, mën ngeen yëkkati seen loxo ah, ci lu aju ci lii wala ci leneen waaw ku am tamit lu aju ci yeneen i mbir ah. ah vraiment balaa balaa ñoo tëj bëggoon naa nga ñëw ci un peu même deux minutes ci wàllu julli mm-hmm. ci wàllu vraiment euh, kii yëg yooyu <coughs> Euh, heure yi nga xam ni mooy heure yi nga xam ni moom moom nga ci war a julli vraiment comme ni nga ko defee woon Toulouse pour nit ñi vraiment profité ci wàllu julli bu ko defee après ñu clôturer loolu après jox euh, euh, vraiment bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hmm. a ah, ama julli suñu borom subhanahu wa taala dafa yëkkati dayam hmm. de telle sorte que bi nga xamante ne mi ngi koy joxe dafa jël ki nga xamante ne moom moo ko gënal ci lépp lu mu bind sallallahu alayhi yóbbu ko ci place boo xamante ne kenn mosu fa dem mooy place bi nga xam ne moom moo gën a kawe mu yóbbu ko jox ko li nga xamante ne moom mooy lu aju ci wàllu julli bëgg gi mu ko bëgg nag tax na mu ne chaque jour dangeen ko def juróomi yoon mu farataal ci ñun fukki rakkaa ak ñaar ba noppi ak juróom-ñaar ba noppi ne képp koo xamante ne fonk nga julli mooy fonk nga diine ci képp koo xamante ne doyadil nga ko mooy doyadil nga diine ci suñu borom subhaanahu wa taala daf ko farataal ci ay waxtu inna salata kanat ala al muminina kitaaban mawquta julli dafa nekk loo xamante ne suñu borom subhaanahu wa taala daf ko wutal ay waxtu yu leer yu bien déterminé léegi nag dafa fekk ne waxtu yooyu euh, comme ni mu ñëwee ci xadis ibn abbas bi radiallahu taala anhuma bu mën naa ko bañ a lim euh, bi nekk ci sunan Tirmidhi moo nekk ci juste ci début bi ñeneen solo nañ ko ci xadis Abu Barzak al Aslami radiyallahu anhu bi nekk ci ñaari saxiix yi xadisu Jibril bi ñuy wax moo nekk ci début wu Muwatta bu imam Malik rahimahullah et cetera yooyu nga xamante ne mooy bi Jibril ñëwee jàngal maam julli ci beneen jour bi mu ñëwaat julli et cetera ala kulli xaalin bëri na ay xadis yoo xamante ne wax nañu ci horaire julli ba déterminer ko clairement li nga xamante ne moom la ñu ciy jëlee incha allah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee tout temps bu fekkente ne dañu nekk ci mbooloo mu nekk ay laaj ak tontu à part bu fekkente ne ñun suñ daayira lañ ne suñu daayira lañ ne moom boobaa bu ñu laajee benn question yu mel noonu dañuy wax ngiru imam Malik mais dañuy wax yeneen ngir yi ba pare indi seen ay dalil loolu mooy suñu daayira ñun parce que dañuy jàng benn téere bu tudd Bulughul Maram mm-hmm. voilà bon euh, ñu ngi ko def suñ suñu site bi d'ailleurs mm-hmm. euh, ñu ngi ko fay suivre boobu tamit boobu tamit dañuy ja voilà njàngat mu xaw a yaatu nañ ko def insha allah léegi euh, euh, léegi kon ñun dañuy wax ngiru imam Malik fa la ñuy yem insha allah pour mu gàtt te leer maanaam julli tisbaar ak julli tàkkusaan maanaam julli julli juróom yi dañoo am ñaari façon yoo mën a xame nan lañu koy déterminer ci gàttal ñaari façon première façon bi mooy loo xamante ne ci xool la maanaam ñëpp mën nañ ko il suffit que ngay gis di xam di mën a natt et cetera mooy julli tisbaar mi ngi tàmbalee bu jant bi commencé jéng mooy zawalu shams mooy boo demee ba jant bi bu jugee est day dem ouest bu demee ba ci digg bi digg njooloor mooy au day commencé jéng bu commencé jéng loolu mooy julli tisbaar tàmbali na nekk bu boobaa ni ni ko mën a xàmmee ci sa gis tam mooy boo taxawee jant bi jugéen nii di ñëw nii sa takkandeer nga dem ba mu ba nga gis ne sa takkandeer tourné na de maanaam au lieu mu féete fii léegi féete na nee commencé na féete nee loolu mooy tisbaar jot na maintenant di du moment bu koy def parce que jant bi c'est pas à chaque fois que lay jaar exactement suñu diggu bopp yi par fois day waaw comme ni ñu koy waxee day euh, xaw ma nan lañ koy wax te am na équinoxe xaw ma lañ koy waxee yaakaar naa voilà mooy <laughs> voilà équinoxe ah voilà day jekki-jekki maanaam day day am tout le temps benn angle bu muy dévier benn angle loolu mooy lu ci ëpp ci jamono yi loolu nag kon buy jàdd dangay gis ne comme boo tee da nga teg bant wala yow yaa taxaw wala yooyu da gis ne euh, takkandeer bi day commencer day jeng de de de de benn euh, angle day day am benn euh, maanaam day am benn distance daal boo xamante ne bu nekkee au zénith day am benn distance yow boo yore léegi distance boobu nag da koy jël prendre en parce que dina la jariñ soo bëggee xam kañ la te tisbaar bi di jeex ak kañ la tàkkusaan bi di tàmbale kañ la tisbaar bi di jeex mooy ju mooy moment bi tàkkusaan di tàmbale mooy lan mooy soo demee ba nit ki euh, takkandeeram tolloo ak jëmmam loolu nag du nit kese maanaam objet boo jël teg ko nga gis ne takkandeer bi ak objet bi ñoo tolloo te loolu mën nga koo xamee ci sa jëmmu nit subhaanahu wa taala dafa bindee nit ñi de telle sorte que nit ku ne sa taay mi ngi tollook sept fois sa jéego sa paa yàlla loolu la bindee nit mooy nit ku nekk sa taay mi ngi tolloog sept fois sa sa paa boo tegee benn tànk nga teg beneen bi nii teg beneen bi teg beneen bi ba muy set mooy yow taay bi nga am kon cela veut dire que soo taxawee nga xool sa takkandeer fi muy yem nga compter ko noonu di nga mën a xam ana baax sa takkandeer tolloo na ak ak sa taille léegi nag bu boobaa da nga ci yokk ban distance da ci yokk distance voilà distance bi nga xam ne ci la zénith bi doon tour doon am est-ce que ba fii ñu ngi comprendre parce que bu ah léegi léegi nañ bàyyi boobu léegi bàyyi nañ boobu parce boobu da ah voilà léegi léegi voilà léegi boo demee voilà voilà léegi léegi nañ nañ léegi léegi nañ jël lu lu gën a concret léegi bu ma taxawee man ma mesurer un mètre soixante treize par exemple un mètre soixante treize laay mesurer waaw yaakaar naa ko bokk voilà alhamdulilah léegi su ma taxawee ma ne jant bi euh, au zénith ma gis ne au zénith euh, sama takkandeer mi ngi mesurer par exemple euh, dix centimètres sama takkandeer mi ngi mesurer dix centimètres au zénith léegi inclise inclinaison am na jant bi léegi commencé na dem sama takkandeer di di ak di yokk léegi man may mesurer un mètre soixante treize damay teg un mètre soixante treize bi ba pare yokk ci dix centimètres bu demee ba yegg foofu mooy tisbaar muxtaar bi jeex na parce que borom xam-xam yi rahmatullahi dañu xool ci texte yi xadis yi ni ñu ñëwee ñu xam ne xadis yi ni ñu ñëwee mooy waxtu bu nekk dafa am ñaari waxtu mooy dafa am waxtu muxtaar mooy yoo xam ne boo amul gànt fa nga ko war a def mu am waxtu boo xamante ne boo amee ngànt fa koy def comprendre mm-hmm. léegi kon bu boobaa muxtaar mooy bi nga xam ne moom lañu moom nga war a def boo amul ngànt ah daruri bi mooy bi nga xam ne boo amee ngànt moom ngay def léegi kon man mesure un mètre soixante-treize plus dix centimètres yi mu def un mètre quatre-vingt-trois kon man il faut que ma dem ba ba gis sama takkandeer toll na ni un mètre quatre-vingt-trois may doo ma xam ne ndekete fii la tisbaar war a yam waxtu tisbaar fii la yam su fekkee aw ma ngànt mooy muxtaar bi mm-hmm. est-ce que loolu leer na léegi bu ma jëlee bant tamit mën naa ko mesurer noonu mooy damay jël bant samp ko xool au zénith ban distance la takkandeeru bant bi am après ma yokk ci taayu bant bi takkandeer bu demee ba tollu noonu loolu mooy ah tisbaar jot na mën naa ko natt tamit ci poto mu xool ne poto bi nga maanaam mën naa ko natt ci objet yëpp léegi suñu demee ba euh, loolu mooy foofu la muxtaar foofu nag la muxtaar tàkkusaan tamit tàmbalee ba jant bi gel mooy bu demee ba xonk def benn disque bu xonk mooy moxtaaru tàkkusaan jeex na bu jant bi soowee daruur bu tisbaar ak bu tàkkusaan yépp dinañ prolongé wu ba jant bi so complètement foofu nag la timis commencé timis mooy bu jant bi soowee léegi nag euh, li nga xamante ne par contre foofu ngir bi ay wax yu ba maanaam ñaari wax yu siiw dañ ciy am te kenn ku ci nekk li muy nettali day mel ne dafay wax ne loolu moo gën a siiw ba pare wax ne looloo gën a wér kon ñaar yooyu dinaa leen mooy premier avis bi mooy mooy ne timis mi ngi commencer soo ah, ah, le fait le temps par exemple bu jant bi sowee léegi le temps ngay préparer wu bu dee da nga war a sangu farat danga war a jàpp après ñu nodd nga dem jàkka ja ñu nodd après ñu liqaam ñu taxaw julli maanaam durée boobu temps boobu donc ça fait trente quarante minutes maximum loolu ci la timis muxtaaru timis yam am na nag ñu ne euh, mooy ba ci max yi ba shafaq lay dem mooy ba xonq xonk yi dañ complètement mooy une heure et demie après une heure après jant bi bu soowee kon ce qui fait te foofu la tis la la gée muxtaaru gee di tàmbale ba ci ceeru guddi gi ceeru guddi gi maanaam boo jëlee guddi gi c'est-à-dire que du à partir du coucher du soleil jusqu'à l'aube jusqu'à l'aube dinaa la wax aube nan nga koy xàmmeewee ci calcul bi bu ñu ci calcul bi mooy daal bu boo demee ba boo taxawee à l'horizon da ngay gis euh, euh, à l'horizon da ngay gis euh, voilà les les voilà nuage bu weex beeg bu bu bu ñuul bi ñu ñu mën a distinguer loolu mooy boobu jot na mooy fajar jot na foofu tamit kon la daruri timis ak gee ñoom ñaar fa la ñuy jeexee ñoo bokk daruri ba foofa léegi nag foofu la suba tàmbalee tamit suba waxtu suba foofu la tàmbalee ba mu commencé leer maanaam ba nga xam ne boo séenee nit da nga ko mën a xam ne kee góor la wala jigéen la mooy bu commencé leer mooy bët set li ñu naan bët set na léegi nag à partir de foofu la muxtaaru ah fajar yam léegi muxtaaru fajar tibis maanaam suba bi muxtaaru suba bi mi ngi jeex maanaam daruri suba bi mi ngi jeexee ci bu jant bi jógee lii mooy niñ koy xamee ci xool léegi nag mu des nan lañ koy xàmmewee ci ah ci calcul loolu nag jàpp ko parce que lu am solo la parce que lu ëpp ci ñun suñu jamono surtout citadins yi loolu la ñuy mën a xami mooy lan mooy damay xool ne damay dem fexe ba xam lever du soleil kañ la ak coucher du soleil kañ la yaa ngi dégg wax lever du soleil kañ la coucher du soleil kañ bu ma gisee ni lever du soleil par exemple je donne des heures précises pour ñu bañ a juum mais nga xam ne calcul bi yëpp noonu lay demee quel que soit les les horaires lever du soleil ñu ne 6 heures 0 minute lever du soleil coucher du soleil 19 heures 0 minute temps boobu yëpp loolu bu ma ko xamee lan la may jariñ mooy damay mën a déterminer avec facilité avec toute tranquillité les heures de prière les horaires de prière avec tranquillité mooy nan jàppal bu ko fàtte six heures dix-neuf heures dama koy xaaj ci digg bi donc six cinquante lay am six cinquante heures ma yokk ko ci six heures c'est-à-dire donc c'est-à-dire damay def différence bi dix-neuf moins six mu nekk treize treize ma diviser ko par deux mu nekk six cinquante six cinquante yi ma yokk ko ci six cinquante yi muy midi midi et demi non six six heures et demie boog laa bëgg waaw six heures et demie six heures et ma yokk ko ci six heures et de six heures yi mu nekk midi et demi midi et demi bu ma ci tegee cinq minutes à peu près parce que le temps que zénith bi dépassé wu mën naa commencer que ça veut dire que midi trente cinq tisbaar jot na muxtaaru tisbaar tàmbale na ma jël six heures et demie yi maanaam midi et demi ak dix-neuf heures maanaam coucher soleil bi ak fi daruri fi fi muxtaaru tisbaar tàmbale midi et demi ak 19 heures ma am ñaata heure ah 6 heures 30 encore ma diviser wat ko part deux ma am 6 heures et quart ma 3 heures et quart heures et quart laa yokk ci ci midi et demi bi 16 heures cinq waaw 15 heures 45 kon foofu la tisbaar foofu la tàkkusaan muxtaar bi foofu la tàmbalee léegi mi ngi dem ba 10 minutes avant coucher du soleil 10 minutes avant coucher du soleil foofu la muxtaar bi léegi de après 10 minutes yi ci des ba coucher du soleil fa la daruri bi jeexee kon tisbaar ak tàkkusaan donc ce qui veut dire que midi et demi maanaam midi 35 ba ah 19 heures la quinze waaw non di midi quarante cinq midi midi cinq la wax booy tisbaar bi midi trente cinq la la tàmbali ba tre ba quinze heures quarante cinq quinze heures quarante cinq la tàkkusaan tàmbalee léegi nag daruri bi laay wax ah, voilà ba dix-neuf heures mooy dix maanaam ba dix-neuf mooy dix mun maa ngi ci muxtaaru lan tàkkusaan léegi dix-neuf heures ba ba maanaam ba dix-neuf heures nag léegi maa ngi ci daruri tisbaar ak tàkkusaan lool leer na hmm. wala bu amee ci ku mu leerul na wax. ba 19h yaa ngi daruri yu tàkkusaan ah, mooy avant coucher soleil bi. Ah, parce que 19h la coucher soleil bi dem. d'accord mais muxtaar muxtaar tàkkusaan 3h45 lay commencé. waaw mais fan lay jeexee muxtaar bi. moins 10. moins 10. bi ñooy bokk daruri après. Ah, d'accord waaw. waaw est-ce que dañuy euh, déterminer justement euh, le lever du soleil. coucher du soleil mën na bañ a correspondre euh, waaw maa ngi ci ñëw fajar gi maa ngi ci ñëw voilà parce que danaa la wax ni ngay def ba xam sa fajar nu mu ban heure la d'ailleurs njariñ bu mag dina ci nekk insha allah euh, léegi su ma amee 19 kon daa xam ne 19 heures la coucher du soleil 19 la timis tàmbali mm-hmm. ku ne muxtaaru timis maanaam ku ne muxtaaru timis mooy day teel mooy mooy temps bi temps bi muy jël rek mooy temps bi maanaam li ñu wax ah préparation beeg la fait ñu noddu après ñu jóg julli kon bu boobaa day xam ne foofu la maanaam loolu rek la muxtaar timis am ba léegi après bu boobaa après une heure et après ku ne nag ba une heure et après maanaam mooy maghrib ba shafaqi bu xonk-xonk yi dañee mooy une heure et après donc day day jël dix-neuf heures ah jusqu'à dix-neuf heures et demie maanaam euh, donc vingt heures et la gée muxtaaru gée tàmbali on est accord vingt heures et demie la moxtaaru gee tàmbale vingt heures et demie bu moxtaaru gee tàmbale léegi nan laay xamee daruriwu gee kañ lay tàmb kañ lay yem nee naa la woon lana ceeru guddi gi la fajar gi laay xool fajar gi c'est deux heures et avant lever du soleil six heures la doon jóg deux heures et avant lan la quatre ah trois heures et demie trois heures et donc trois heures et demie moo tax temps yële ngay gis euh, heures yi doon julli doon nekk heures yooyu parce que six heures la jant bi daan jóg ce qui fait que trois heures et demie environ lañ daan julli donc trois heures et demie la fajar gi tàmbale léegi damay jël trois heures et demi ak dix-neuf heures ma xool ñaata heure laa am ma diviser ko par trois bu ma amee tiers bi ma yokk ko ci 19 bi mu jox ma heure exacte di daruur yi ba bi muxtaaru yee yam ah, d'accord d'accord comprendre ne ah wala léeru waaw 8 heures 30 ngay diviser par 3 ça fait voilà waaw <laughs> ah, parce que ah voilà en tout cas voilà en tout cas léegi jusqu'à jusqu'à deux heures et demie avant fajar avant lever du soleil foofu la muxta foofu la daruri gee yam foofu la sama fajar tàmbalee fajar gi nag bu tàmbalee foofu par contre euh, euh, euh, ba ba weex weex bi weex weex bi ñëpp mën nañ koo xàmmee maanaam dem nañ ba léegi bu ma seenee góor da xam ne kee góor la bu ma séenee jigéen xam ne kee jigéen la loolu mën naa ko xàmmee léegi léegi loolu mooy heure yi léegi nag mu des ana man nan laa koy jullee su fekkente ne damaa nekk ci tar-tar maanaam mooy lan mooy julli de toute façon loolu lu am solo la mooy ñu ñu bàyyi xel insha allah mooy alquran dafa wax benn affaire bu am solo mooy xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in xiftum fa rijalan aw rukbaan bu fekkee mu ne na ngeen sàmmonteeg julli yi mu ne rawatina julli gi diggu doomu mooy tàkkusaan da ngeen taxaw teemti jaamu borom mu ne ndax la mu ne mu ne waaye foo it xiftum soo la nekkee en situation d'insécurité farijaalan na ngeen di daw di dox di julli aw rukbaanan wala ngeen war di julli mm. dafa am lu ñuy wax maanaam ah, mooy musaayafa mooy salaatu musaayafa mooy soo soo julli moo tax c'est-à-dire que c'est comme situation de guerre lañ la mayul nga bañ a julli nga xamante ne da ngay dem bay xeex ak noon bi sax ngeen di dóorante comme mënuloo taxaw yàlla day teggi loolu maanaam munoo taxaw naan allahu akbar di sëgg ko siggéeg yooyu di tari taxaw yàlla léegi gi na loolu ne la nag léegi li nga man def ko mooy lan mooy ngay xalaat di julli di wax di ko def kooku nga defe ne ay dama doon liggéey ak dama ne woon am cours yooyu dina tax ñu teggil la julli loolu du tax ñu teggil la julli léegi donc de ce ah dafa am benn beneen affaire bu charia indi ñu mën ko weefal insha allahu taala avis bu dëgër la damay joxe nag damay wax nag ne ab yi boobu nekkul bi gën a maanaam bi gën a siiw parce que borom xam-xam yi li ëpp ci ñoom même même ci suñu ngir maanaam ngir imam Maalik rahmatullah alayhi maanaam dëgëraluñu trop ab yi boobu donte Rabia ibn Abi Abdurrahman nga xam ne sëriñu imam Maalik bi mu amee 9 ans saan la yaayam jox ko yére bu rafet maa basin bu rafet solal ko benn koppati ni ko demal ci Rabia nga jël ci moom nam avant ngay jël ci moom xam-xamam rahimahullah waaw mu ñëw moom moo yar imam Malik imam Malik ne rigueur bi mu àndal ak yooyu ci Rabi'a la ko jële tasawuf bi mu àndaloon maanaam euh, euh, sellte gi mu àndaloon ci ci Rabi'a la ko jële rahimahullah moo tax bu waxee ahlul ilm bi baladina boroom xam-xam yi suñu réew suñu dëkk ñaari nit la ci jublu Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman boobu ak Ibn Hurmuz rahmatullah alayhima léegi mu ne kon euh, Rabi'a boobu avis bi may nar a wax maanaam solution boobu la joxe Ibn Wahb Abdullah ibn Wahb rahimahullah al misri euh, ci ponkalu borom xam-xam imam Malik ñi gën a euh, euh, ngiiru imam Malik ñi nga xamante ne ñoom solo nañ Muwatta imam Malik rahimahullah te seen Muwatta bokk ci yi gën a dëgër mooy Muwatta bu Ibnu Wahb Ibnu Wahb boobu rahimahullah nga xamante ne moom aviom mook benn la maanaam ñoom tam d'accord nañ Muhammad Ibnu Sirin kooku ku ko déggul it maanaam ku ko xamul it dégg nga ko waaw nga gis au moins mooy moom moo bind Ah, ci ah, ah, moo doon firikatu gént bu siiw boobu mm-hmm. rahimahullah ci taabi'i yi d'ailleurs ci téere fiqh yi foo ci déggee Muhammad nee na xamal ne Muhammad ibn Sirin la ñuy wax foo ci déggee Hasan nee na Hasan al-Basri la ñuy wax foo ci déggee Ibrahim nee na Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i la ñuy wax rahimahullah maanaam téere fiqh kon kooku mooy Muhammad ibn Sirin c'est quelque parce que de telle sorte que téere fiqh yi bu ñu Muhammad nee na kooku lañ ci jublu ak Muhammad yi ni ñu bari ci xeet wi loolu mooy kon kooku kooku du ko ndaw mm-hmm. rahimahullah moom tamit abi bii ma lay wax moom la wax al-Qaffal ash-Shashi rahimahullah toxal na ko jëlee ko ci mbooloo ci borom xam-xamu hadith yi nee nañ ñoom tamit wax jii may wax insha allah moom lañ wax wax la joo xam te ne cosaanu wax ji mi ngi ci saxiixu muslim Abdallah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma dafa doon xutba daf doon xutba di euh, euh, wax euh, maanaam jékki-jékki maam di waxtaan timis jot biddiw yi commencé feeñ sax am ku naan ko julli jot na waaye julli jot na julli comme ni gars di def rek julli jot na léegi mu ne ko way xaq attu allamani sunna est ce que mën ngay xamal sunna wala mën nga ah, ci benn riwaaya attu allamani salaa est ce que mën ngay jàngal julli mu ne te wallahi déglu wallahi jamono yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi sallallahu alayhi wasallam dajale na tisbaar ak tàkkusaan timis ak gee te tawul tukkiwul te situation de sécurité amul mu dajale timis ñu laaj ko lan la ci jublu mu ne ngir woyofal xeet bi ngir woyofal mbiru xeet bi Muaz ibn Jabal mu ne léegi Abdallah ibn Shaqiq bi soloo xadis bi rahimahullah taabi bu mag boobu nee na ma dégg wax ji affaire bi affaire bi daal ah, ma am ci dud daal ànd ak Ibn Abbas mooy Ibn Abbas radiyallahu anhu ànd ak mooy kooku mooy ponkal boobu mais wax ji xaw a ci man ma dem ma laaj ko ma laaj ko ah déedéet ah, ah, Abu Hurayra radiyallahu anhu Abu Hurayra ne wax na dëgg Ibn Abbas wax na dëgg maanaam kon situation de sécurité amul tax mu boole ragal amul ki ah, tawul tawul ba tax muy boole tukkiwul tamit biir ma dina la woon am na ci boroxoxo wi ñu ne feebara taxoon hmm. mais wax jooju dañ koy delloo maanaam moo tax beneen a ci boo xam ne déedéet feebar taxul parce que su feebar taxoon kon moom rek mooy moom mooy boole ñi ci des mu ne leen julli leen seen julli ngeen bañ a boole ci heure yi ci des ne c'est parce que ah, dafa niisoon dafa niisoon de telle sorte que de jant bi gisuñu ko woon donc ñuy xaar est-ce que tisbaar jot na ñu ciy douter après euh, ñu jekki-jekki gis ne ndekete tisbaar daan mook tàkkusaan jege woon nañ ñu jullee ndoo yeneen borom xooxam bi ne leen déedéet du loolu parce que su doon loolu la kon bu ñu amee dut ci ne ci bëccëg gi mais guddi gi moom jant du fi ne maanaam lépp luy dut buñ fi mën a lépp luy ta'wil maanaam interprétation buñ fi mën a indi ba tax ñu wax loolu dàq nañ ko ba mu des li Ibn Abbas wax rahimahullah radiyallahu anhu Ibn Abbas dani al li allah yaxruja ummata ngir mu bañ a indil xat-xat ci xeetam bi maanaam ngir mu jàngal leen ni leen lii parfois mën na nekk moo tax mas am na lenn ci mbooloo euh, masa euh, borom xam-xam Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ ni léeg-léeg mën na loolu mën nga ko def bu fekkente ne maanaam bu fekkente ne ah, defoo ko yoonu tool hmm. maanaam doo def tamit saa yu ñu luñ ne njoxor njaay rek nga daal di nga daal di boole say julli déedéet hmm. mooy su fekkente ne xam nga ni munumaa <laughs> munumaa julli nii ci muxtaar bi munumaa <laughs> julli nii ci daruri bi en aucun cas de toute façon parce que tamit Euh, il faut que ma dund aussi c'est-à-dire que munuma maanaam euh, euh, dama nekk ci contrainte boo xamante ne munuma leen boole en aucun cas ñu ne la waa d'accord nañ la utal solution mooy lan mooy gis nga heure tisbaar bi ak heure tàkkusaan bi xam nga ñoo bokk muxta ñoo bokk daruri léegi diggante zénith bi ba jant bi di sox ut ci benn moment ut ci benn moment boo boole tisbaar bi ak tàkkusaan bi moo xam ci heure tisbaar bi lay ne wala ci heure tàkkusaan bi diggante timis bi bi muy jote coucher du soleil ba fajar di jot c'est-à-dire que deux heures et demie avant lan avant lever du soleil bi ut ci benn moment booy boole timis beeg gée bi moo xam ci heure timis bi la wala ci heure gée bi mais en aucun cas duñ la bàyyi nga naan nga bàyyi durée boobu yëpp jàll te defoo ci dara kooku moom sharia du ko maye wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad jazakumullahu khairan euh, leer na xam na insha allah dinañ ko gën a diffuser ci ci ñi ko xam ñi nga xam ne leerul ci ñoom ñu ko defee ñu ñu yewwi mbooloo mi rek comme dafa xaw a guddi mm-hmm. ñu jox suñu euh, wayjur euh,